A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin ammaa ba'du fa yaquulu al imaamul haafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi tahaara fi baabul istitaaba an anas ibn malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa dakhala al-khalaa qaala allahumma inni a'uudhu bika mina al-khubuthi wal-khabaa'ith qaala al-musannif al-khubuth bi-dammi al-khaa'i wal-baa'i wa huwa jam'u khabiith wal-khabaa'ith jam'u khabiitha istaada min dhukraanil shayaatiini wa inaatihim kon nag lii mooy xadiis bi nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne moom mooy ginnaaw bi gisee xadiis yi ñu gisoon fukki xadiis yeeg ñaar mu génne nag ne buntu bii mooy numéro bu njëkk baabul istitaaba buntu bi nga xamante ne moom la al imaam Abdul Ghani al Maqdisi rahmatullahi alayhi daal di dëppee tudde ko baabu buntu al istitaaba li nga xam ne mooy sàkkoo laablu bu ma nekkee ci wanag wi bu ma demee ca wanag wa nan laay laabloo loolu li moom la def fii ci bunt bi muy wax nag ci xadis bi nga xam ne mooy fukk beeg ñett di treizième mu ne an anas ibn malikin mu ngi jël ci seydinaa anas di doomi malik radiyallahu taala anhu yal na boroom bi kontaan ci moom te gërëm ko anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de kaana nekkoon na idaa daxala alxala mooy bu ñëwoon bay bëgg a dugg li nga xamante ne nii mooy wanag wa qaala day wax ne allahumma ee yow sama boroom inni man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'udhu bika maa ngi ñëw ci ngi ñëw ci yow di laqu min al xubuti ci li nga xamante ne mooy yu salte yi yu góor ya wal xabaa'is ak yu jigéen ya loolu nag la al imaam al maqdisi yu Abdul Ghani di leeral mu ne al xubus mu ne al xubus bi dammil xaa'i wal baa mooy ni ñu ko jànge nii mooy da ngay damma daal di xubu si voilà xubu wa huwa mu ne loolu de jamu mooy barilu mooy plurielu xabiis bi nga xam ne mooy benn bi mooy xabis lu bon yu bari nag moom lañu naan xubus mu ne wal xabaa is xabaa'is yantaa xabiisa is mu ne lool mooy jamu mooy bariwulu li nga xam ne plurielu xabiisa bon bu boo xam ne bon bu jigéen la waaw mu ne loolu nag mooy xubusu wal xabaa xabaa'is bii yonent bi alayhi salaatu wa naan mu ngi làqu ci boroomam di muslu ci yii mooy istaada day ñaan borom bi musal ko min zukraani shayatin ci ñi nga xamante ne ñooy shaytaane yi nga xam ne yu góor la wa inaasihim yu góor yi ñooy xubus wal xabaa'is ñooy yu jigéen ñi wa inaasihim kon lool mooy xadis boobu ñu jàll ci xadisu fukk beeg ñeent mu ne an abi ayyub al ansaari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida ataytum algaita fala tastaqbilu alqiblata bigaitin wala bawl wala tastadbiruha walakin sharriqu aw garribu qaala abu ayyub faqadimna sham fawajadna maraxiida qad buniyat naxwa alkacba fananxarifu anha wa nastaxfiru allaha azza wajal qaala almusannif algaa'it almawdiu almutmainu min al ard kaanuu yantaabuunahu lilxaaja fakannaw bihi an nafsi alxadati karaahatan lidikrihi bi xaas ismihi walmaraxid jamcu almirxaad wa huwa almughtasal wa huwa aydan kinaayatun min mawdi'i taxalli kon lii mooy xadiisu li nga xam ne mooy fukk bi ñeent mu ne an abi ayub di quatorzième bi mu ne mu ngi jële ci ki nga xam ne mooy saxaaba yii boo déggee an yi voilà lu ci ba rek wax yonent bi saa saam loolee da ngay gis ne saxaaba la muy abi ayub muy bàyyi ki nga xam ne mooy ayub looloo doon dàkkantal moo doon dàkkantalam te noonu la gën a siiwe muy abu ayub al ansaar yi ko jowoon fi nga xam ne mooy waa al ansaar ñu ngi dukke woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu anhum annahu qaala mu ne yàlla radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom te gërëm loo ko annahu ko ne moom de qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama de nee na ida ataytum al ghaait bu ngeen dikkee al ghaait loolu boo ki nga xam ne mooy al imam Abdul Ghani dina ko leeral ci kanam mooy sa wanag wa la nee na bu ngeen ko dikkali bu ngeen demee ci wanag wa fala tastaqbilul qibla bu leen dëgmal li nga xamante ne mooy qibla bi bi ghaitin ci li nga xam ne mooy ay xayta alhamdulilah wala baw du caagante ne di tuur ndox danga féete jàpp jàmmaarloo bi mu ne loolu walla boog ngay xayta te yow jëm ji jublu fi nga jublu mooy xibla bi mu ne bu ko kenn def wala tastadbiruha bu leen ko dëgmal waaye bu leen ko wan gannaaw ah mel ni ñu ne ko kon moonu ñuy def mel ni mu ne walaakin waaye li am ba des man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ma leen di wax mooy sharriqu na ngeen eh, féete fi nga xamante ne nii <clears throat> mooy penku voilà euh, euh, euh, mooy sow sow waaw <coughs> non mooy penku voilà penku mooy penku walakin waaye sharriqu na ngeen féete mashriq mooy penku aw wala boog gharribu ngeen féete fi nga xamante ne mooy sow voilà mu ngi noonu kon nag mu ngi noon qaala mooy waaye féete leen fi nga xam ne mooy est wala ouest mu ne qaala nee na abu ayub seydina abu ayub lii la nettali ci yonente bi alayhi salatu wassalaam radiyallahu anhu waaye mu ne faqadimna sham kantaan bi nga xam ne ca lañ dem sham te lool mooy ginnaaw yonente bi alayhi salaam salaatu wassalaam bi ñu ubbee shaam ñu dem foofale ak di ko ubbee nee na ba ñu fa ñëwee nag fa wajat naa ñu fekk foofale ca Sham muy bi muy la grande Syrie gi nga xam ne mooy Syrie gu mag gi lu Syrie gu ndaw gii rek ay Palestine ay Jordan yoo yëpp ci Sham la bokkoon nee na ba ñu fa demee nag fa wajat naa ñu fekk marahida li nga xam ne mooy ay wanag yoo xamante ne nii ñoom qad buniyat ñoom de dañ koo tabax dëgg-dëgg tabaxees na ko nax wa mu féete alkaaba mooy boo demee ñoom nañu nañu nañu nañu nañu nañu jë wëlbatee seen seen seen seen seen wanag ya yow boo fa dewee yow doo féete doo man lu dul féete fi nga xamante ne ni mooy dañ koo féetale nax wal kaaba mu féete fi nga xam ne mooy kaaba gi te mooy xibla bi zaada allahu sharafa nee na nag bi mu demee noonu neewuñ ah li amuñ possibilité si yam nañ possibilité cuvette bi bu melee noonu yow nga dëpp yow nga mel yow nga tourner beneen côté fanan xarifu anha ñu daal di koy jeng mooy du ñu féete fi nga xam ne moom noonu lañ ko defee mu féete euh, Kaaba ga ñun dañuy def li yonent ba lay saar saam waxoon wa nastaghfirullah ñu jéng ko <coughs> duñ féete ca Kaaba ga de wa nastaghfirullah daal di ñaan suñu borom mu jéggal ñu azza wa jalla mi nga xam ne màgg na te tedd na al xaafiz ah, Abdul Ghani al Maqdisi rahmatullah alayhi muy leeral baatu xadiis yi mu ne moo tax ñu ne qaala al musannif mooy ki nga xam ne moo taalif téere bi nee na al ghaa'it boo bëggee xam baab baat boobu nekk ci xadiis bi te ñu ne mooy wanok ci wolof mu ne mooy al mawdi'ul mutma'innu min al mooy bërëb bi nga xam ne dafa dal dafa suufe ci suuf si wala fu wàcc lay doon kaanu yantaabunahu lil xaaja ñoom arab yi laata ñuy am ay ay duus ci seen kër yi ay ak yooyu nañ lay toilette lan lañ doon def foofee lañ doon dem lil xaaja ngir mën a faj seen aajo doomu aadama fakkan naw bi bihi an nafsil hadath léegi nag ngir ñu bañ a dem naan di ko tuddee bërëb boobu ñu tudde ko an nafsil hadath ci dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy la waroon a génn ci ñoom ñoom tuddewuñ ko lool waaye dañ ne bërëb bañ koy defee noonu lañ ko ko tuddee karahata ngir lu tax karahatan li zikri ngir bañ a tudd naan dañuy dem di def li nga xam ne ay xayta wala yu mel noonu bañ koo tudd ba la lay génne ñoom ñuy wax lool ñu bañ koo tudd moo tax fañ koy defee moom lañ tudde la nga xam ne moom la ñuy def léegi nag mu ne bi xaasis mi ndax ban di ko tudd ci ah la jagoo ci turam daal naan waaw comme ni ñi nga xam ne xamuñu yar xamuñu teggin lañ koy waxee mu ne kanta wal marahid bi nga xam ne moom laal imaam Abu Ayyub al-Ansari wax ne bañ demee Sham dañoo fekk marahid ya mu ne marahid jamu mirhad marahid pluriel la mooy lu bari lu mirhad wa huwa al mooy li nga xamante ne nii moom ab sanguwaay la voilà moom la ñu naan rek mooy wanag wi ñuy sangoo fa nga nekk da xam ne moom da nga fay sangoo wa huwa aydan bu ne ba léegi kinaaya mooy loo xamante ne nii dañuy bañ a jaar ci diggu tur bi la voilà nga xam ne di wax wax ju rafet daal mim mawdi'i taxalli ci bërëb ba nga xam ne nit ko bu fa newee day summeeku te day wéet nekk koo xam ne day rafle day summi yére yi ngir mën a sangu loolu tax nag ñu tudde ko loolu le tudde ko marahid yoo yële kon nag waxu teggin yi nga xamante ne moom la lislaam jàngale léegi nag muy jàll nag ci xadiisu fukk beek juróom mu ne an abdillahi bni umar bni alxataabi radiyallahu anhuma annahu qaal raqiitu yawman ala bayti xafsata radiyallahu anha فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة kon nag xadiis bii muy fukkeel beeg juróom mu ne an abdillah mu ne jëlee ci ki nga xamante ne mooy abdillah di doomu abdillah di doomu umar ibn di doomi seydina umar ñaareelu xalifa bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ibn al-Xattaab ah di doomu ku ñuy wax yàlla gërëm abdallah baayam seydina umar ak doom ji abdallah annahu qaala nee na raqiitu damaa masa yéeg yawman benn bés ala bayti Hafsa ci li nga xam ne mooy ci tuwaawu ci néegu Seydina Hafsa ci kaw kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca kaw ma yéeg fara aytu ba ma yéegee ca kaw fara aytu ma yéeg bi ma fa nekkee fara aytu ma gis annabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma seen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaqdi haajata muy faj aajo doomu aadamaam mustaqbila Shaam mu ngi jublu fi nga xamante ne nii mooy Shaam la dëgmal mustadbiral Kaaba daal di wat li nga xam ne mooy Kaaba gi gannaaw daw léegi nag xadis bi ci tegu mooy fukk beeg juróom benn mu ne an Anas ibn Malik fukk beeg juróom benn voilà muy seizième bi mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadxulul xalaa fa axmilu ana wa gulaamun naxwi idaawatan min maa'in wa anaza fa yastanjii bil maa' qaala al musannif al anaza alxarbatu saxiira kon nag xadiis bii mu ne an anas ibn malik mu ngi jële ci seydina anas ibn malik di doomu ko ñuy wax malik radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne neena kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallama yadxulul xalaa doon dugg fi nga xamante ne mooy ci wanag wi fa ahmilu bu doon dem mooy dem fa nga xamante ne fa wéete ngir mën a faj li nga xamante ne mooy aajo doomu aadamaam rahima alayhi salaatu wassalaam fa ahmilu bu ko defee man ma ngàddu daal di téyal ko ana man wa ghulaamun ab ab ngone nax wi goo xam ne ñoo xawoo a bokku ay âge ñoo xawoon a tolloo at idaawatan mimma mooy benn récipient benn baag boo xamante ne nii da doon def ndox man ma téye benn bi xale bi daal di téye moom waanaza ak tey li nga xamante ne mooy bi mooy yat wi yat wa nga xam ne moom lay samp bu demee foofale fayastanji bil ma ndox moo mala ñu def ci baag bi moom bu demee nag ba daal di faj aajoom ba pare moom alayhi salaatu wassalaam buy seetlu ah, nekk koo xamante ne nii day seetlu lan lay seetloo bil ma i ci li nga xamante ne mooy ndox mi ñu yoroon xaa léegi nag al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisiyu al Hafiz rahmatullahi alayhi muy leeral baatu xadiis bi bi nga xam ne moom la jàpp ne bii jar nañu leeral ko mu ne al anasa mooy anasa goog ne le mu ne moom moom lay yenu muy yat woo wële mu ne al xarbatu saghira mooy yat la woo xam ne wu ndaw la moom lañ naan tum wala aw yat ci wolof wala woo xam ne nag wu ndaw lay doon mu ne kon ci xadiis bi nga xamante ne nii moo ci tegu di fukk bi ak juróom ñaar mu ne an abi alxaaris ibn rib'i al-ansaari radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yumsikanna ahadukum dhakarahu biyamiinihi wa huwa yabuul wala yatamassax min alxalaa'i biyamiinihi wala yatanaffas fil hinaa kon mu ne moom al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Waahid alxaafizu almaqdisi mu ne an abi qataada mu ngi jële ci seydina abu qataada radiyallahu anhuma moom nag turam moo doon alxaaris lii moo lële moo doon dàkkantalam alxaaris la tuddoon di doomu ku ñuy wax rib'i al ansaar yi te ko joowoon ci waa al ansaar radiyallahu anhu mu ne yal na borom bi gërëm ci moom gërëm ci waa al ansaar ñoom ñépp tamit anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaal nee na laa yumsi kan na tere naa leen bu mu jàpp mukk mukk ahadukum kenn ci yéen zakarahu sakkaram mooy pëyam bu mu ko téye bi yaminihi ak loxo ndejooram wa huwa fekk xaalam ba mu koy def yabulu mu ngay tuur ndox di tuur ndox téye sa pëy di li nga xam ne yow ku góor ki li nga xamante ne sa sakkar téye ko li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne sa loxom ndejoor loolee lay tere mu ne wala ayata massah taminal xalaa'i bi yamiinihi te nit ki bu demee ca wanag wa ba daal di faj doo aajoom ba pare la nga xamante ne nii moom lay moom lay fompe ngi nga xamante ne mooy la génnoon taq-taq ya des loolu bu mu ko defee mukk bi yamiinihi ak li nga xamante ne nii mooy loxom ndeyjooram de wala yatanaffas te tamit mooy bu mu utiliser la muy mooy xew a gisoon nañ xeer yi ah comme niñ ko gisee woon même bu jël xeer yooyu téye ko loxo jooram ak yooyu lan lay wax bu dee ko utiliser papier toilette bu mu fompoo li nga xam xamante ne nii mooy ndejooram bu dee koo xam ne ndox lay utiliser tamit bu mu jël loxo ndejooram di ko utiliser di ko fompoo déedéet wala yatanafas beneen boo xam ne moom lay tere ñetteeli yoon mooy lan wala yatanafas te képp koo xam ne day naan bu mu nekk di noyyi fil ina i ca ndab la ca kaas ba wala kopp ba muy naan bu mu ci téye nag di ci noyyi di naan di di noyyi ci biir kaas bi déedéet da ngay naan daal di génne sa gémmiñ teggi daal di nooyi ci biti naanaat ñetti yoon comme ni mu ko jàngalee kon mu gi noonu hadis bi nga xam ne moo ci tegu te mooy hadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bii di baabul istitaaba mu ne moom seydina wa mawlaana Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu mu an Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayni faqaal innahumaa la yu'azzabaan wa maa yu'azzabaani fii kabiir amma axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albawl wa amma al-aaxar fakaana yamshii binnamiima fa axada bijariidatin ratba fashaqqahaa nisfayn fa xarasa fi kulli qabrin waaxidatan waaxida fa qaalu fa xarasa fi kulli qabrin waaxida fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam lima fa'alta haadaa qaal la'allahu yuxaffafu anhumaa maa lam yaybasaa kon lii mooy xadiis bu mujj bi mu ne an Abdillahi ibn Abbaas mu ngi jële ci suñu sang di seydina wa mawlaana abdallah di doomi abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu taala anhuma yal na boroom bi kontaan ci ñoom te gërëm leen ñoom ñaar annahu qaala neena marra romb na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn ci ñaari qabru ñaari tomb yoo xamante ne nii fa qaal bi mu rombee ànd ak lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne innahumaa dëgg-dëgg gis nga ñaari ne néew yi boroom bàmmeel yii de la yu'azzabaani ñoom ñaar de ñu ngi leen di mbugal wa maa yu'azzabaani fii kabiir takat liñ leen di mbugale du lu rëy loo xam ne ñoom jàppoon nañ ne lu rëy la lu garaaw la de amma ahaduhuma daal kenn ki ci ñoom lan lañ ko doon lan moo tax ñu koy mbugal nii ci bàmmeelam ci xabru bi mu ne fa kaana nekkoon na moom ca dundam laa yastatiru mi na bawl doolul woon suturlu buy tuur ndox day taxaw foo xam ne ñépp dañ koy gis mu taxaw di tuur ndox waaye yoonam new ci di jaay buy faale boo demee quoi léegi ku ne kooku moom noonu la doon def wa am ma xar kanta keneen ki moom li tax ñu koy mbugal fa dafa nekkoon koo xam ne yamshi bin namima da doon tox da doon dox di toxal ay kàddu ay waxu jàmbur di ko toxale waxu monsieur A mu yóbbul ko ma damm B ngir ñu daal di jote dans le but de yàq voilà daal di jël di toxali wax di yóbbu ngir rambaaje nit ñi mu ne kon keneen ki noom noonu la doon def góor a jigéen a ci yam nag lii nag bu nee fa kaana hmm? tekkiwul ne voilà mbugal mii moom góor kese lay dal déedéet déedéet waaw mooy ñii mu fekkoon ñoom ñaari góor lañu moo tax mu waxe ko noonu waaw fa kaana nekkoon na waa jii moom yam si na doon dox ah di wër bil ma di toxali wax dans le but de rambaaj di yàq mu ne nag bi Seydina wa Mawlana Abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne fa axada jarida yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu defee constat bi gis lool suñu boroom wan ko ko mu wax ko yonent saxaaba yi mu àndaloon radiyallahu anhum ginnaaw gi fa axada jarida mu jël li nga xamante ne nii benn kii la ratba mooy euh, benn caru garab boo xam ne bu tooy la fa shaqaha nisfayn mu daal di koy damm def ko ñaari xaaj léegi nag bi mu ko dammee ba mu nekk ñaar fa xaraza fi kulli qabrin wahida mu jël xabru bu nekk mu jël benn ci wàll bi bi mu damm mooy comme que da koo damm benn la woon mu damm ko mu nekk ñaar mu jël benn samp ko ci li nga xam ne benn xabru beneen bi mu jël ko samp ko ci xabru beneen waay bi fa qaalu sahaaba yam newaloon radiyallahu anhum ne ko ya rasulallah moo yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lima fa'alta hadha moo ana lan moo tax nga def lii qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen la'allahu amaana yuxaffafu anhuma ñu daal di leen woyofal mbugal mii nga xam ne moom lañ leen di teg ci seen bàmmeel yi maa lam yaybasa fekk ñaari caru garab yii ma damm fekk wowuñu amaana ñu daal di leen nekk ñoo xam ne lañ leen di woyofal fekk wowuñu kon nag fii nii la